ginnaaw biñ gisee seen wute ci wàllu euh, fay bi di li ñu mànge foofu ci euh, Quraysh ñu wute ci butin de guerre bi ñu wute ci leneen muy li nga xam ne moo jëm ci wàllu prisonnier de guerre yi di al usara euh, <coughs> gisoon nañ ne wute bi du wute bu rëy noonu ndax alayhi salaatu wassalaam daleena laaj ne leen maada taquluuna fi haulaai l loolu mooy ci xadiisu seydina abdallah ibni abbas abdallah bokk ibn mas'ud radiyallahu taala bi nga xam ne doom ji abu ubayda moomu ko nettali jële ko ci moom gisoon nañ ne eh, riwaaye boobu dafa am inqitaa mooy dafa am dog-dog ndax waxoon nañ la te loolu boroom xam-xamu xadiis yi loolu lañu wax kene abu ubayda ibni abdillahi ibni mas'udir radiyallahu anhuma moom jëlewul ci baayam dara dara dara te laaj nañ ko ko ndax jële nga ci sa baay dara mu ne déedéet dégg nga ci sa baay dara dégg jële buñ ko waxee mooy loo xam ne amul intermédiaire mu ne déedéet looloo tax mu am inqitan mu dugg ci wàllu li nga xam ne mooy xadiis yu da'if yi bu amee rupture waaye loolu rek la bokk ak xadiis bu da'if waaye boroom xam-xamu xadiis yi ñoom dañoo d'accord ne riwaaya bi nga xam ne mooy riwaaya bu Abu Ubayda bu jëlee ci baayam am na inqitaa dëgg la am na rupture waaye xadis boobu xadis la boo xam ne bu wér lay doon bu dee ne ci suuf ba foofu ba ci moom wér na mu ne an abdillah mu jële ci baayam di abdullah ibni mas'ud radiyallahu taala anhu maa day wér comme ni nga xam ne noonu la imaam al ibn madini wax raxmatullaahi aleyhi doon wax ci riwaaye boobu di riwaaya abu ubayda mu jële ci baayam di abdullah ibn mas'ud mu ne munqati la mu ne xadis la boo xam ne dafa am rupture waaye nag wa huwa xadisun sabt xadis la boo xamante ni nii nag même bu dee am na rupture rupture mooy ne xadis la boo xam ne bu dëgër la boo xam ne bu ñuy nangu la te bu sax la ah, nga ne waaye yow dew xaaral loolu lan nga mën a wax loolu hein yow naka nga mën a ne rupture loo xam ne rupture ci ilmul xadiis dafa am ay façon mais bii ñi ñu concerné mooy yow kiy nettali li muy nettali jëlewu ko directement ci ki muy nettali mais am na gàpp xamuñu waa ji ka nekk foofu léegi nga ne moom bu dee moom la mooy ne affaire bi wér na ñu ne la waaw loolu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ndax fi ñu ko teg mooy ne xadiisu abu ubayda yi muy jële ci baayam dafa wér lu tax bu dee ne sanad bi wér na ba ci moom ba ci abu ubayda ndax moom xam-xamu baayam mu ngi ko jële ci ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak baayam ak yaayam tamit jële nay xadiis ci yaayam abu ubayda bi taalibe seydina abdullah ibn mas'ud yu mag yi ci ñooñu lay jële ñooñu ñooy dox digganteem ak baayam te da koo xam waxu baayam xadiisu baayam da xam-xam gu wóor kon looloo tax eh, ñoom ñu nangu lool ñoom muhaddisuuna yi raxmatullaahi alayhim ah ñun nag ci riwaay boobu lañ ne woon bool fàtte ne ñu ngi woon ci ah, ah, bu imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ci version wam ndax moom dafa ne woon mu ngi ko jële woon ci dane woon xaddathana Abu Muawiya qaala mu ne nettali nañu imaam ahmad mu ne nettali nañu sama sër suñu nettali nañu suñu sëriñ di abu muawiya qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu al amashu di al amash qaala mu ne uh, uh, an amr ibn murra mu jële ci amr ibn murra an abi ubayda mu jële ci abu ubayda bii an abdillah mu jële ci abdillah ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' looloo doon càllale bi léegi nag ñëwoon nañu ba nettali woon kon istuwaaru wute ji saxaaba yi radiyallahu anhum bi leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laaje ci riwaaye bii nii ñu gis nii bu imaam ibn Mas'ud bii tàmbali woon nañ ko ci ñaari jataay yee weesu mais àggul woon ndax dañ ko doon permettre ak riwaaye imaam Muslim bi ak imaam Ahmad rahmatullah aley ak ñeneen ñoom imaam Ali ibn al-Madini naka noonu ñoom imaam at Abu Dawud ak ñooñu rahmatullah ala al bi nga xam ne boobu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moo ko jële ci Seydina Umar ibn al boobu lañ jeexal léegi nag ñu ne woon dañuy àggale bii léegi ñun ñëwoon nañu ci euh, ba agsi fi nga xam ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon génnee déglu saxaaba yi ba pare mu dugg ci biir te waxul dara ñii naan xalaatu seydna abu bakar lay jël ñii ne seydna omar ñii ne seydna abdallah ibn rawah radiyallahu anhum yonent génn ne buur yàlla dina nooyal ay xol teg ci lim ci tegoon dina dëgëral tam ay xol xolu ay góor teg ci lim ci tegoon ba pare mu ne laa yan antum aala yéen dangeen a ñàkk falaa yanfalitanna minhum ahadun illa bi fida aw darbati unuq bu kenn ci ñoom rëcc tey lodool mu joxe rançon mooy mu racheter liberté walla ñu duur doqam léegi nag ñun ñu ngi yemoon fii qaala abdullah mu ne baayam ne di seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fa qultu ma ne yaa rasuulallah ee yow ndawu yàlla li illaa suhayl ibn bayda mooy ne foofu lañ yemoon imaam kii ne seydna abdullah ibn mas'ud ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ah yonent bi aleyhi salatu wasalaam àtte lii nga jël ne nañ joxe rançon wala ñu dóor seen doq génn ci seppe ci excepté Suhayl ibn Bayda génn ci Suhayl ibn Bayda fa inni ndax man abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhuma qad sami'tuhu dégg naa ko yadhkurul islaamu muy tudd lislaam mooy mu nekk jullit ba ñu nekkee Makka laata ñuy gàddaay yi ne da doon nëbb kon kooku noonu moom mën nañ ko moom bokkul ci ñii ndax moom jullit la riwaayé bi nag fii nii dafa am wax mooy ne gis nga dane illaa Suhayl na Bayda mais dafa am problème li tax mu am problème mooy ne Suhayl ibn Bayda ci boppam moom fekke na Badr ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullit la woon Medina la génne Makka lañ dëkkoon mais dafa ànd ak yonent bi aleyhi bi ñuy gàddaay mu gàddaay jóge Makka dem Medina ba Badar jotee mu génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax dëgg-dëgg du riwaaya bi dafa am njuumte du Suhayl mais frère am la Sahl ndax dañu ñaar lañu woon Sahl ibn Bayda ak Suhayl ibn Bayda Sahl ibn Bayda moom moo tuuboon mais doon nëbb ak ngëmam waaye biir Makka la ne woon mooy dafa desoon biir Makka léegi nag ci ñi waa Quraysh génne forcé leen ci ñu génn moom mii di Sahl ibn Bayda au lieu de Suhayl ndax Suhayl mook yonent bi alayhi salaatu salaam ak ànd génn Medina doon kari njëgg mi far Badar xew frère bi di Suhayl moom mu ngi woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam bi xeex contre yéefiru Quraysh yi an alors que Suhayl mi moom ci waa Makka la ne ci waa Quraysh ci kuffaar yi la ne loolu euh, moo tax am na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku ci mel ni imaam al-Waaqidi def na kii boobu Euh, constat boobu def attire attention que ne affaire bi du Suhayl riwaay bii dafa am njuumte du Suhayl waaye Sahl la na ko noonu imaam Ahmad Shakir euh, Cheikh Ahmad Shakir bokk ci euh, bi muy kii ci musnad imaam Ahmad bi dane ci sharx boobu dane as-sawaabu Sahl ibn Bayda wa huwa axu Suhayl li abiihi wa ummi kon mu ne li gën dëgër mooy ne Sahl la du Suhayl ibn Bayda kon loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër dinañ ñëwaat léegi ci waxu imaam euh, Cheikh Ahmad Shakir kon mu ne illaa Suhayl ibn Bayda kon loolu njuumte la Sahl la di frère moom Sahl ibn Bayda al-Qurashi la tuddoon kanta bayda doo xuloon baay ji de mais yaay ji la seen yaay bi Sahl ak Suhayl moom lañ moom moo doon al bayda moo doon bayda mooy ne loolu lañ ko doon woowe mais turam dëgg-dëgg mooy nekku nekkuloon turam xam nga ay surnom la bari na fi nit ñoo xam ne euh, yow boo dëkkul ak ñoom koñ boo dëkkaloo ñoom koñ seen tour seen tour bi ñu leen di woowe seen koñ doo ko xam mu ngi mel ni ngay bokkal classe rek loolu bari na Sénégal ñoo xam ne ñiy xam seen tour dëgg-dëgg mooy ñi bo ñi ñu bokkal classe ndax foofu moom tour yi vrai la ñuy joxe tour vrai yi la ñuy joxe sinon ndax loolu loolu moo tax nit ñi loolu lañuy bu ñuy def appel présence loolu la ñuy wax seen tour vrai alors que mën ngaa dem seen koñ bi ñu dëkk ak kër gi ñu dëkk boo fa waxee tur boobu boo mayul kenn du la kenn du xam ki ngay wax bayda mi it moom turam dand la woon dandoon dandu dandu la tuddoon moo doon yaayi ki nga xam ne mooy Sahl ibn Bayda Sahl boobu Bayda boobu mooy seen yaay te dand la tuddoon kantaa seen baay nag Wahb la tuddoon muy Sahl ibn Wahb Wahb moo nekkoon baayam baayam di Wahb di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Amr ibn Amir ibn Rabi'a ibn Hilaal ibn Maalik ibn Dabba ibn al-Haaris ibn Fihrin al-Qurashiyu mu bokkoon ci waa Quraysh eh, moom mii di Seydina Sahl ibn Bayda eh, am na nag ñu ne moom Sahl ibn Bayda mii Ah, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman keroog embargo bi bi ñu gisoon embargo bi waa Quraysh defoon am nañu ne moom mi bokk na ci mbooloo mi jógoon daldi xotti li nga xam ne mooy këyit ga ñu defoon foofu defoon ci point de yi nga xam ne moom lañ leen embargo woon contre Banu Hashim moo xam ñu gëm ak ñu gëmul ak julli ñi loolu gisoon nañu ne euh, am nañu ne moom ci la ndax ñun ba nga xam ne lañu gisoon moo doon Hisham ibn Amr ibn Rabi'a la woon ibn al-Harith ak Zuhayr ibn Abi Umayya ak al-Mut'im ibn Adiy ak Abal Bakhtari ibn Hisham ak Zam'a ibnul aswad ñooñu lañu woon am na nag ñu ne moom mii di Sahl ibn Bayda kilifa la woon nag kilifa la gu mag la woon ci waa Quraysh waaye bi newee foofa moom nee nañ bokk ci ñu jógoon ngir comme que du doon nëbb ngëmam foofu moo tax yow bu dee ne yonent mi alayhi salaatu salaam sax jóge na fa waaye waa Màkka xamuñ ne dafa moom waa ji de moom tuub na loolu mooy wane ne moo tax bu jógee ànd ak ñii doon xotti kii bi euh, embargo bi ngir mu deñ ñoom duñ ko soupçonné ne kii jullit la voilà ah tal yi nag moo gën mooy wax jooju ko ne da doon nëbbu euh, ngëmam moo gën a dëgër li nga xam ne moom la abu xaatim imaam abu xaatim rahmatullah alayhi wax ne kaana mimman yuzhirul islaama bi mag këne dafa bokk ci ñi doon wane seenu ngëm màkka ndax bu doon day wane ak ngëmam sikk nekkul ne waa màkka dinañ ko dinañ ko toroxal surtout jamono yooyu nga xam ne nit ñi di gàddaay après loolu lépp ñuy waxati ñuy dem badar bi bàyyi koo xam ne moom nee na la di ànd ñoom loolu li ñu njëkk a wax moo ko gën dëgër wallahu alam ah moom nag bokkoon na nag ci ñi gënoon a mag ñi ëppoon ay at ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydinaa Sahl ibn Bayda Suhayl waxaguñu ko de seydinaa Suhayl di frère am waxaguñu lii tarjama Sahl ibn Bayda di frère bi ah ci lañ ne bokkoon na ci ñi gënoon mag mage ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mii ah bi nga xamante ni nii nag ci la kon ghazwatu Badr alhamdulilah moom dafa génn ànd ak waa Quraysh yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ne gisoon nañ mu ne tudd ay góor keroog Badr laata xare bi commencé ne am na ñoo xam ne ci waa Banu Hashim ak ñu dul ñu bokkul ci waa Banu Hashim que ne ñoom génnuñu à leur propre gré ñoom dañ leen a forcer ustukrihu dañ leen a forcer ñu génn même bu dee forcer bu dina ñuy mooy ne mënoo fexe mënoo def lu dul dem ndax boo demul gaa yi demaske ne yow dëkk julli nga woon moo tax ah mu ne ñooñu bu leen kenn rey ba pare wax ñoo xam ne sax ay yéefar lañ comme abal baxtari ibn hisham ne bu leen kenn rey moo nag dafa àndoon ci waa Quraysh ñëwoon doon xeex Badr contre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla def ñu boole ko nag ci prisonnier yi jàpp ko prisonnier keroog bi yonent bi aleyhi salaatu di laaj naan nan ngeen di def lan ngeen di xalaat ci prisonnier yi keroog bi nga xam ne ci la jël décision ànd ak li Seydina Abu Bakar wax moom yonent bi aleyhi salaatu salaam këne dañu soit ñu joxe rançon bu kenn rëcc ci prisonniers yi bu mu fi jóge lu dul mu joxe rançon wala ñu dóor doqam imaam Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ma ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li illaa Sahl ibn Bayda loolu mooy li gën dëgër ndax riwaaya bi wax naa la ne Suhayl moo tax imaam Ahmad Shakir al Cheikh Ahmad Shakir boog ne as-sawaabu Sahl ibn ba li nga xam ne mooy dëgg li gën a jub du Suhayl ndax Suhayl wax nañ la sànq que dafa moom moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam na àndal dem xeex contre Quraysh alors que frère am bi di Sahl moom mu ngi woon ci beneen côté bi ci yéeféer moo tax moom mu ne a Cheikh Ahmad Shakir as-sawaabu te loolu moom la imaam al yi tamit wax ne li nga xam ne mooy li jub mooy ne Sahl ibn Bayda la riwaaye bi Suhayl lañ ci bind mooy ne yow nag mënoo ñëw ne ah waaw comme que loolu la pourquoi kon ci ci téere kii xadiis yi nii ak téere siira yi ñu ciy bàyyi Suhayl ibn Bayda waaye leen ma lii bind leen Sahl naan la ah déedéet déedéet déedéet loolu. kenn bu ko def mooy ne yow bindal ni mu mel bindal Suhayl fa qultu ya rasulallah muy riwaaya imaam Ahmad bi rahmatullah yi ci sanad boo xam ne même bu dee am na inqitaa nga xam day bokk ci wàll li ñoom ne day tax hadis du wér waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu hadis yi dañuy nangu hadis bi Euh, muy Abu Ubayda mu jële ci baayam Abdullah ibn Mas'ud même bu dee déggul ci moom kenn du ko dindi kenn du ñëw ne illaa Suhayl kon effacer ma Suhayl déedéet bindal sax lu waay mooy ni ñu lu tax ngeen nekk fi di kii dañ naan la kenn du def loolu dangay bind Suhayl comme noonu la ñëwee ndax loolu njuumte la ci ruwaat yi kenn ci ruwaat yi moo juum wala ñi ko doon recopier ñoo juum comme kay frère lañ ta tasxiir la tasxiir xam nga gisoon nañ tasxiir fan yële Sahl tasxiiram mooy diminutif am mooy Suhayl comme abdun ubaydun loolu la léegi ki doon bind bind Suhayl wala ki doon ki doon rapporter sax ci ruwaat yi mujjum wax lool moo tax imaam euh, Cheikh Ahmad Shakir ne moo tax kenn du ko efface noonu nga ciy bind yow nag boo noonu nañ koy bàyyi boo ñëwee nga def note de bas voilà loolu man nga ko ne nag fii attention boroom xam-xam yi lii lañ wax ne lii mooy lu jub te li koy wane mooy ne Sahl ibn Bayda moom Quraysh la ne woon Badar ba muy xew Quraysh la jóge ànd ak ñoom Abu Jahl ñëw xeex contre Yonent bi alayhi salaatu salaam même bu dee dañ koo forcé alors que frère am bi moom Medina la jóge di Sufayl la ànd ak Yonent bi alayhi salaatu ngir xeex contre kuffaaru Quraysh looloo koy wane moo tax mu ne ak sawaabu moom ak Cheikh Ahmad Shakir li gën dëgër nag mooy Sahl ibn Bayda te kooku mooy axu Suhayl li abiihi wa ummi ñoo bokk ndey ak baay mook e, Suhayl mu ne qaala ibn Sa'd muy Ahmad Shakir aslama bi Makka wa katama islaama voilà imaam Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'd dane aslama bi Makka Sahl mi dafa moom Makka la la la la la la tuube waaye nag wakkatama islaamam mu doon nëbb ngëmam moo tax ma ne wax jii nii moo gën a dëgër wax kenn di Abu Hatim imaam Abu Hatim wax boobu ne bokkoon na ci ñu doon wane seenu ngëm foofu foofule Makka des wa ba Badar gars yi rayoon nañ ko bu yàgg wala ñu expulsé ko dëkk bi mu ne fa axrajatu ba léegi imaam ibn Sa'd fa axrajatu Quraysh ma'aha fi nafiiri Badr fa shahida Badran ma'al mushrikiin fa usira yawma'idh fa shahida lahu Abdullah ibn Mas'ud annahu ra'aahu yusalli bi Makka fa xal fa xulliya anhu ah moom ba léegi imaam Ahmad Cheikh Ahmad Shaakir di toxal waxu ibn Saad di Muhammad mu ne nag bi mu tuubee doon nëbbu ngëmam foofu Makka Quraysh nag bi Badar jotee Quraysh da koo génni mu ànd ci armée bi mu daldi fekke ak yéeféru Quraysh li nga xam ne mooy Badr ñu jàpp ko prisonnier Abdullah ibn Mas'ud ci xadiis bi ñu ne daldi koy seedeel këni gis na ko xam nga bee na ne man mooy riwaaya bi ñu gis boobu dane ah inni qad sami'tuhu islaam man dégg naa ko muy tudd lislaam waaye ci riwaaye bële bu imaam ibn Sa'd bi boobu dafa gën a leeral nag dafa gën leeral li nga xam ne mooy wax ji dëgg-dëgg ndax muy waxu imaam abd eh, ibn bi eh, dane moom dégg imaam abdullah ibn mas'ud de gis naa ko yu salli muy julli bi màkka biir màkk te boobu mooy laata ñuy gàddaay léegi nag bi mu defee lool yonent mi alayhi salaatu wasalaam daa bàyyi ko mu ne walladi rawaa hadhihi al fi suhayl ibn bayda qad axta acheikh ahmad shaakir ba léegi mu ne rahmatullah alayhi mu ne ki nga xam ne nag moo soloo ci nettali bii que ne suhayl ibn bayda kook dafa juum ndax Suhayl ibn Bayda aslama qabla Abdullah ibn Mas'ud Suhayl moom dafa tuub avant Abdullah ibn Mas'ud walam yastaxfi bi islaami te moom it mooy nëbbul woon ngëmam wa haajara ila al madina mu daal di gàddaay Medina wa shahida badran ma musliman seede fekke na Badar ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon jullit mu ne loolu laa shakk fii loolu moom mooy li nga xam ne sikki sàkk amu ci boroom xam-xam yi kon nag fa xalata man rawaa dhalika al xadiis maa baynahu wa bayna axiih mu ne nag ki nga xam ne kenn mooy ki kenn ci ruwaat yi moo juum jaawale ko entre ñaari doom koy frère lañ woon ndax Suhayl mu ne lu tax jaawalewu am mu ne li anna Suhaylan ashhara min axiihi Sa'd ndax Suhayl moo gënoon a siiw ba léegi moo gën a siiw Suhayl ibn Bayda moo gën a siiw frère bi di Sahl ibn Bayda voilà kon loolu mooy li nga xam ne moom la imaam ash-Shaykh Ahmad Shaakir daal di wax kon seydna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bu ñëwaatee ci suñu riwaaya bi ngir jeexal qissatu usaaraa yi ci muy nettali prisonniers yi njàppoon Badr keroog Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na man Abdullah ibn Mas'ud kon ma ne doq gi wala joxe bi ba mu des Suhayl ibn Bayda gis nañ ne Sahl mii di Sahl ibn Bayda qaala nee na fa sakata mu daldi yonent bi alayhi salaatu wasalaam noppi qaala seydna Abdullah ibn Mas'ud ne famaa ra'aytunii fi yawmin axwafu an taqa'a alayya hijaaratun mina as-samaa'i min dhaalika al mu ne amul benn bés boo xamante ne ni man ibn Mas'ud ci laa ginoona tiit këne buur yàlla dina wàcc ay xeer ci sama kaw mu jóge ci asamaan si que jour boobu yonent mi aleyhi salaatu salaam génn wax li muy wax ne ñépp prisonnier yépp man ma yëkkati sama kàddu nag naan illaa Suhayl ibn Bayda wala illaa Sahl na Bayda ba mu des Sahl na Bayda laa ilaa yonente ma lay saab-saab noppi wax ko dara silence boobu noonu nee na ci laa tiita tiita tiita tiit que ne yu mooy mooy ne damaa tiit jàpp ne man tey laay aw ko qaala xatta qaala ba ni yonente mi aleyhi salatu wassalaam di waxe su Suhayl na Bayda ba mu des Suhayl mooy illaa Sahl ibn Bayda ba mu des Sahl ibn Bayda kon mu dëggal Abdullah ibn Mas'ud ne kon excepté kan Sahl ibn Bayda comme que moom Abdullah ibn Mas'ud daal dinay seede ne gis na ko muy tudd l'islam gis nañ ci waxu imaam euh, <clears throat> kon loolu li nga xamante ne ni mooy riwaaya Abdullah ibn Mas'ud euh, rahmatullahi alal jamii seydina Sahl ibn Bayda kon keroog noonu lañ ko la mucc keroog ba bokkul ci ñi nga xam ne soit dañuy joxe rançon walla ñu daldi dóor seen doq li nga xamante ni mooy jaasi daldi leen rey moom nag ginnaaw gi foofu la ne medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba ni nga xam ne fa la génne àddina moom ah boroom al isti'ab di abu umar di al andalusi di imaam dox tur bi ñëwul abu umar al andalusi yuusuf annamari abu omar al andalusi ibn abdil bar boobu laa soxla woon muy imaam ibn abdil al andalusi rahmatullah alayhi mu ne moom cité na ci al isti'ab benn téere la mu def ci euh, wàllu saxaaba yi radiyallahu anhu seen tarjama yooyu mu ne moom maata bil madina madina la génne àddina wa salla alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa ala axihi fil masjid mu ne medinatul munawwara la génne àddina moom suhayl ci jamonoy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah jullee ko moom ak ki nga xamante nii mooy frère di Suhayl jullee fi nga xam ne mooy ci jàkka ji muy jàkkaam ji fa la leen jullee muy jullee néew ci jàkka dara newu ci te loolu la yaay Aïsha radiyallahu waxoon ci wàllu Suhayl bim ne indil leen am saxaaba bu génn àddina muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu mu ne indi ko bu ko defee ñun fii ñu julleeku mu dégg lenn ci saxaaba yi ñoo xam ne mel ni ànduñu ci loolu mu ne waay waay nit ñi ñoo gaaw a fàtte rek maa salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala suhayl ibn bayda illa fil masjid mu ne waay nit ñi ñoo gaaw a fàtte rek yonent mi alayhi salaatu wasallam di julleewul suhayl ibn bayda lu dul ci jàkkaam ji moo tax jullee néew ci jàkk dara new ci à condition nag mooy bon loolu précaution d'usage yi mooy ne am dara loo xam ne lu fay siit ak wala yu mel noonu waaw boo yooyu moom mais jullee néew ci jàkka loolu dara newu ci sunna la d'ailleurs ndax yonent bi alayhi salaatu salaam jullee na Suhayl ibn Bayda ci jàkka ji imaam Abdullah eh, eh, ibn Abdul nee na moom ak frère am yépp yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàkka ji la leen jullee ah, kantaa imaam al-Waaqidi nag moom dane non non non non ndax Sahl mi ibn Bayda moom dafa génn àddina après yonent bi alayhi salaatu salaam après génnu àddina yonent bi alayhi salaatu salaam ci la génn àddina mooy génnul àddina ci dundam Suhayl moom loolu moom leer Suhayl moom loolu moom ndaxa leer na ci dundu yonent bi alayhi salaatu am na ñu ne l'an neuf te loolu insha allah nañ buñ ci accès dinañ di def tarjama wala ci xaadisa boobu xew-xew yooyu dinañ ko wax xew-xewu l'an neuf de l'hégire loolu accès buñ ci ñun ñu ngi ci l'an deux la ñaareelu at bi euh, ci lañ ne ah al-Waaqidi imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi dana déedéet Sahl deew gaa gaañuwul Sahl ibn Bayda gaañuwul jamono yonent ci fekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi dund ba jullee ko waaye moom après la génn àddina loolu mooy wute bi am ci kañ la génn àddina euh, loolu kon mu ngi génn àddina kon ci waxu imaam Abu Umar ibn Abdul ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daldi koy jullee ci jàkka ji kon radiyallahu taala an Sahl ibn Bayda wa radiyallahu taala an axiihi Suhayl wa anna bihimaa wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahumaa wa ma'waahumaa kon ginnaaw loolu kon loolu pare nañ kon ci wàllu riwaaye yooyu nga xam ne moom lañ commencé woon ci jataay yële léegi nag kon ñu tontu waxoon nañu bu ma juumul waxoon nañ Ibn yi daal na koy solo euh, mais mu jaar ci yeneen yoon euh, euh, na ko noon imaam al-Hakim solo na ko sanad bi bu wér la imaam at yi solo na ko kon léegi nag ñu ñëw nag tontu nag suñu laaj ba ne woon mooy boo fàttale ko jataay bii weesu dañ ne woon illaa Suhayl ibn Bayda fa qultu ya rasulallah illaa Suhayl ibn Bayda fa inni sami'tu yadhkuru al ñu ne woon dinañ àggale riwaay boobu àpp mu des beneen affaire waa prisonniers yi moom nan lañ doon dunde foofu fële Makka euh, Medina nan lañ leen jàpp bañ leen defee lool jàpp leen mooy dinañ dund li nan lañ leen dunde ah! loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi di nettali mu ne wa xaddatanii moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne nettali na ko moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an Nubayy ibn Wahb mu ne sëriñam di Nubayy Nubayy ibn Wahb moo ko nettali axu bani Abdiddaar di mbokk waa bani Abdiddaar moom moo nettali kan kii nga xamante ne mooy imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhima di mbokk waa bani abdidaar mu ne anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama xiina aqbala bil usaara farraqahum bayna asxaabi mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee madinatul munawwara wax nañ la ne moo jiitu mooy agsi tekkiwul ni ñoo duggandoo wax nañ la ne dafa agsi un jour avant prisonniers yi ñëw ki nga xam ne moom moo la joxoon mu yoroon prisonniers yi ci yoon bi ngir wommat leen jële leen Badr ba foofu moo doon ki leen jiite woon moo doon Shukran a ah, Shukran radiyallahu anhu di mawla rasulillah moom la defoon mu daldi yoroon kooku moom nag Shukran ñenn ñi nee nañu turam saalix la woon ah mooy saalix ibn adi la tuddoon am nañu ne éthiopien la woon d'origine këne seydna abdurrahman ibn awf moom moo ko may jox ko may ko ab jaam la woon hadiya jox ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di ko koy may am ñu ne déedéet yonent mayu ko de waaye yonent bi salaatu wasalaam da koo jënd ci Abdurrahman ibn Awf moom mi moomoon Shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah, loolu mooy ñaareelu wax ñetteelu wax bi ñu ne déedéet yonent bi aleyhi salaatu wasalaam junn ko may ñu ko da koo donn ci baayam di abdallah mi ko jur ibn abdil muttalibi da koo donn ci moom comme ni mu donne ci baayam ummu ayman am nga ummu ayman jaam la woon boo xam ne ki ko moomoon moo doon papaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di abdallah mais dafa gaaw génn àddina après moo taxoon mu newoon fa nekkoon ak yaayam doon toppatoo yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne ci la nekk tànk àndoon ak yaayam bul fàtte àndoon demoon Medina ngir mu daal di ziyaare ay nijaayam ci yoon bi bañ àggee al abwa awi zuhami maatat amina bint wahbin fa la génn àddina di yaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ki ko jële foofu nag delloo ko maam ji di Abdul Muttalib yóbbu ko ba Makka moo doon Ummu Ayman Ummu Ayman moom gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahunna wa mathwaahunna kon ñetteelu wax bi ci Shuqraan mi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa ñu ne non non jëndu ko ci Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ko ko waaye yonent mi alayhi salaatu salaam da koo donne ci ki nga xam ne moom mooy baayam di Abdallah comme ni mu donne ci moom Ummu Ayman loolu ah, imaam al-Baghawi rahmatullahi alayhi ci mu'jamu saxaaba boo fa demee li nga fa fekk wax ji la tudd ah bi nga xamante ni nag loolu kon mooy ñetti wax yi ci la Badar am ci la Badar am nee ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di libéré jouru Badr dafa génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam niy sàngam Euh, mu daldi dem xare ji Badr après ci Badar fa la ko daldi euh, libéré après mooy après Badr banda Badrin keroog nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam kon bi ñu gañee yéeféer yi prisonniers soixante-dix prisonniers yi jàpp ci Quraysh yonent bi aleyhi salaatu ci loxoom la leen tegoon ki nga xam ne moo doon saytu prisonniers bien sûr du doon mais mooy ki nga xam ne moom moo jiite woon ñooñu moo tax kii ne euh, alxibb ibn alxibb usaama ibn zeyd ibn xaaris radiallahu taala anhum wa mu ne moo tax keroog bi naa bi euh, sama baay ñëwee Zayd ibn Haarisa jóge Badr di yëgle kën a yonent bi alei saatu salaam mucc na rey na ñoom Abu Jahl nag ñooñ am na ci benn riwaaye mu ne man de bu imaam al-Bayhaqi bi tam ngi bu wër mu ne man daal gis nga mbir yi daanaka gëm nañu ko mais liñ naan ma fi ma ci amee nag certitude bu dul kii mooy ne surtout gin cee am lu wóor ba ñu ma gisee prisonniers yi ñu leen di wommat ñu dugg ci biir Medina ki leen jiite woon ba ñuy dugg keroog mooy Shukran bi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah moom nag Seydina Shukran comme que jaam la woon comme que jaam la woon mooy ne prix bi ñuy bi ñuy séddale li nga xamante ne moom lañu am ci màng meeg yooyu mooy joxuñu ko mooy ne paar yi ndax ku ñu moom xam nga loolu mooy jaam est-ce que xam nañ jàmm jaam loolu la jaam yow amoo looy revendiquer dañ moom xam nga jaam amul salaire li sama sëriñ di wax Cheikh Mouhamad Moustapha mu ne xam nga jaam moom moom moom moom moom manula toog fenn doo gis jaam naan day revendiquer salaire wala muy prétendre dara moom dañ koo moom ak ay temps de euh, ay euh, ak naan way affaire yi bari na moom yooyu du ko def du protester te du def yooyu moom du toog mukk di xaar weer wi dee na amul ndax la jaam la dañ koo moom gis nga nag ñun bu ñu xamee ne noonu lañ mel ak borom bi subhaanahu wa taala ak affaire yi mooy amuñu lu ñuy prétendre lool la du taxaw di jéem a bëgg daa ndax ñun dañoo moom ñun li ki ñu moom bëgg rekk lañ war a def <laughs> on est des ak a neex a wax mais nag bu jëf jotee ku nekk di wane ne man maa gën libre le libre le libre libre moowu libre maa ko gën a libre di fëtërlu ci sharia bi yàlla yeeg dogalu yàlla yeeg namm namm suñu borom bi subhaanahu wa te bu ñuy wax mu naan man jaamu yàlla kese la alors loolu muy wax ci làmmiñ wi la yam du dëgg ci xol bi moo tax keroog comme que jaam la woon moom kenn daldiwu ko woon jox dara ah! waaye waaye bi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo prisonniers yi ñi nga xam ne ñoo jàpp ay prisonniers xam nga moom la yonent ma le sarsam def mu daal di yor ñooñu assurer seenu sécurité ak jële leen Badr indi leen Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam ñi amoon ndax ku jàpp prisonnier mooy ne kooku yow sa prisonnier la ku jàpp prisonnier kooku sa prisonnier la léegi ah amul woon waaye bi yonent mi alayhi salaatu bi ku nekk sa prisonnier yi bi prisonnier bi ñu ñëwee waa Makka commencé di fay di racheter seen ah, liberté képp ko kenn ci ñoom ñooñu leen moomoon boo libéré sa prisonnier ginnaaw bi mu racheter libertéem da jël ci li nga alal ji nga ji nga am daldi ci jox kii nga xam ne mooy Seydina Shukran léegi nag bi mu demee noonu comme li imaam Ibn Sa'd wax rahmatullah alayhi boo demee ci at-Tabaqaatul Kubra di nga fa fekk wax yi ñuy wax mu ne fa xasala lahu aktharu mimma xasala liman shahida al qas al qism mu ne moo tax moo tax awil xisma moo tax ku nekk bi mu ko joxee ci prisonnier yi ku ñu libéré rek xam nga prisonnier yi après dina ñëw ci montant bu ñu àggee ñaata lañ leen ñaata lañ doon fay ngir racheter seen seen euh, liberté ku nekk daal di jël ci liñ la ci li nga am daal di koy jox ba mu mujj gaa yépp ku ci nekk moo lëppale li mu mujj am mu ëpp li ñeneen ñi am gis nga xoolal li yàlla boo nangoo dogalum yàlla jaam nga jaam nga mu mujj li mu mujj am même sang yi ñi nga xam ne du ñuy jaam te demoon ñu defa ñu jël paar jox leen ñoo ñu amuñ lu toll ni moom mu leen ëppale keroog nag moom Seydina Shukran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi alayhi salaatu wa bari na lu mu ko doon liggéeyloo ci yenn xare yim doon dem ak këram tamit fa la ne woon moom seydinaa suqra suqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi génnee àddina comme ni imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal solo ah, moom bokk na ci ñi nga xamante ne nii wàcc nañu ci xabru yonent bi alayhi moom ak seydinaa al Abbaas ak seydna aws alfadl ibn abbas ak ñooñu ñoo wàccoon doon denc yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna shuqraan bi radiyallahu an euh, daldi jël benn euh, yére bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon sol daldi koy def dugal ko ci suufu xabru bi ci fi ñu denc yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax da doon wax naan man maa jël lool daldi koy sànni ci suufu xabru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu imaam ibn isxaaq ci yoonam la jaar mu jaar ci imaam az-zuhri mu jële ko ci ali ibn al-husayn radiyallahu taala an ali beyti rasulillah sallallahu alayhi wa ah moom nag medinatul munawwara la dëkkoon am na nag ñu ne amoon na kër tamit basra moom seydina shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'aliyal maskanahu wa mawwa kon prisonniers yi kon moom moo leen jiite woon bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam duggee madinatul munawwara imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi kon mu ne sëriñam boo bokk ci waa bani abdidaar moo ko nettali mu ne anna rasuulallah sallallahu alayhi wasallam xiina aqbala bil usaara farraqahum bayna asxaabi bi nga xam ne nag ci Shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dugg see Médina un jour après bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsee yonent bi alayhi salaatu wasalaam farraqahum bayna asxaabi ñu ngi ci tontu laaj ana naka les conditions de vie des prisonniers de Badr à Médine ci yan condition de vie naka lañ doon dunde yan façon prison lañ newoon bu dee ne fan lañ leen tëjoon ak nan lañ fa doon dund ñoom ndax vie de misère lañ doon dund wala dañ leen doon maltraité loolu la ñuy gis nii mu daal di leen dajale moom yonent tasaare leen entre saxaaba yi kon gis nañ ni kon amuñu woon foo xam ne dañ naan ab prison bu ñu tabax fee mooy Cap Manuel voilà prison boo xamante ne de fren prison wu rëbës non non amuloon mooy ne saxaaba day ñëw daal di gisoon nañu euh, euh, Suhayl ibn Amr moom yaay sawal ne damaa ñëw fekk ci kër yonent mi alayhi salaatu ci benn coin ñu daal di koy takk foofu loxo yi ak baat bi daal di relier yonent mi alayhi kon daal di leen tasaare digg ci biir saxaaba yi ku ne mu am ñum la jox wala ku mu la jox nga yor ko waqaala mu ne leen istawsu bil usaara xayra maa ngi leen di dénk nag ci prisonniers yi ngeen yor seen loxo yiiw maa ngi leen di sàkku di leen dénk ngeen yor leen ci mbaax ci giiw loolu mooy lan loolu mooy lan bu kenn xool ne peut-être prisonnier diw mii de sama mbokk mi dee Badar moom mii moo ko rey kon xaaral kii tey ñu fayyu ci moom de mu ne déedéet istawsu bil usa istawsu bil usara xayra maa ngi leen di dénk ci prisonnier yi nekk seen loxo xayran yiiw malgré ñoo nekkoon seeni noon démb amaana ñi dee ci jullit ñi sax ñoom ñii am na ñoo xam ne rey nañ ci suñuy mbokk waaye istawsu bil bil bil bil usara xayra maa leen di dénk ci ñoom ñii yiw laa leen di dénk ci ñoom qaala mu ne muy sëriñ imaam ibn isxaaq bi mu ne raxmatullah alayhima wa kaan abu aziz ibn umair ibn hashim axu mus'ab ibn umair li abihi wa ummihi fil usaara mu ne nag léegi nag mooy léegi mu jox la benn exemple type exemple type type type ci euh, ni nga xamante ne nii ñoom bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum bi leen waxee lool benn exemple ni ñu doon jëfale ni doxale wéyale li nga xamante ne nii mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne wa kaana abu aziz abu aziz ibnu umayr nekkoon doomu ku ñuy wax umayr ibnu haashim Euh, Umayr boobu di doom alhamdulilah di doomi Haashim axu Mus'ab ibn Umayr Abu Aziz bi frère la woon ci Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr kooku foog naa fàtte wu ñu ko de Seydina Mus'ab Mus'abul xayr te waxoon nañ la drapeau bi keroog Badr moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxoon bu mag moom Seydina Mus'ab wa kaana min bani ahli daar ibu Abu Aziz bii nag Abu Aziz bii nii nii bokk ci prisonniers yi frère Seydina Mus'ab la tax moom boo fàttale ko ñi waa ba ñuy lim waa Quraysh ba ñuy lim ñi ñu jox drapeau Quraysh keroog ñu téye drapeau bi Abu Aziz bii ci la woon ak ñeneen ñaari mbokkam ñoom ñépp ñu bokk ci waa banu ahli daar boo fàttale ko maa ngi xoolal ki yor drapeau bi ci côté jullit ñi muy Seydina Musab min bani abdi daar ci waa bani abdi daar lañ bokk waaye Quraysh ñi ñu jox seen drapeau yi ñoom ci waa banu abdi daar lañ bokk kenn ci ñooñu nag muy abu mooy abu aziz bi nekkoon frère Seydina Musab ibn Umayr musaabul xayri radiyallahu taala anhu wa arda ñoo bokkoon nag nday ak baay li abihi wa ummihi fil usaara ñoo bokkoon mook Seydina ñoo bokkoon nday ak baay moom ci prisonniers yi la bokkoon léegi nag ñu xool moom mu naka la naka naka naka la la la la dunde ak nekk état prisonnier wam foofu ci Medina bayna yaday man rabbahumul Mustafa wa kafa entre ñi nga xam ne entre loxoy ñi nga xam ne ki suñu boroom tànn billi ko mu yonent bi aleyhi salaam ci mbindeef yépp moo leen yar te doy na sëkk ku mu yar doy na waaw ah qaala abu aziz abu aziz nag di nettali di frère musab boobu bokk ci prisonniers yi mu ne marra bi axi musab mu ne musab sama frère musab de keroog biñ ma jàppee prisonnier ma ñëw ba indi ma Medina damaa romb ibnu umayr di sama doomi baay man sama ñoo bokk ndey ak baay maak moom wa rajulun min ansaar ya surani mu ne damaa romb te benn waay ci waa lansaar def ma prisonnier moom a jàppoon moom la yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu bi mu leen tasaaree ci biir euh, jullit yi kooku moo koy ron te amaana sax kookoo ko jàpp ndax yooyu yu bari ki nga jàpp moom lañ lay bàyyeel ak yooyu euh, ngeen nga nga toppatoo leen mu ne bi ma rombee ak romb waa jooju bokk ci waa lansaar ci jullit ñi radiyallahu anhum daal di may té ne mooy ki ma sama jiw moo ma téye mooy sama moo ma jàpp prisonnier kero mu romb ma fa qaala mu ne shudda yadayka bihi mu ne waa ji shudda yadayka bihi Seydina Musab romb frère bi ñu ko jàpp mu ne ko gina la jàpp bu takkal dëgëralal sa loxo mooy téye ko bu baax gis nga kii nga jàpp téyel bu baax takkal bu baax téye ko bu baax fa inna ummahu zaatu mata'in gis nga yaayam kii nii boo xamul kii nga jàpp xam nga kii nga jàpp mooy kan waxu ko man sama frère la bu ko defee nag waa ji di genewu non non non non non non laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwadduuna man hadda allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ashiiratahum ainsi de suite ulaa'ika kataba fi quluubihimul iimaan wa ayyadahum bi ruuhin min ba aayee jeex comme niñ ko gisoon ci saa boobu laa tajidu doo trouver qawman ay nit yoo xam ne yu'minuuna billahi dañoo gëm yàlla gëm yàlla ba pare ñuy daldi am benn ñeewante di sopp ñi nga xamante ne nii dañuy xeex di contrarier mooy borom bi subhaanahu wa taala même bu dee seeni baay lañ seeni doom lañ seeni mbokk lañ wala sax aw ashiratuhum wala muy seeni famille moo tax Seydina mu radiyallahu anhu neewu fanaan waa ji eh, est-ce que xam nga kii nga jàpp mooy kan sama frère la non dane ko sudda yadayka bihi péel mu dëgër gis nga kii yeewal bu dëgër nga téye fa inna ummahu gis nga naa la yëgal leen yow ansaar yi bee radiyallahu anhu gis nga kii fa inna ummahu gis nga yaayam zaatu mataan borom alal la judul jeex alal la bari le gis nga yaay ji liñ naan elle est friquée la ilaha alalu neen la boroom boroomi bagage la yuu kii kii nga jàpp yaayam a bari alal mooy yaayam moom ci boppam ndax ñoom moom ci ñu jàpp ak moom ñoo bokk ndey ak baay mu ne ko gis nga kii yaayam boroom alal la la'allaha tafdihi min téel bu baax amaana yaayam gis nga dina ñëw fii wala mu yónnee ngir lan ngir racheter li nga xam ne mooy libertéem te boroom alal la lu bari jaral na ko joxe lu bari ci lim yor ngir doomam ji libre Allahu akbar lii mooy mas ñii ñoo dëmbaloon masalatul walaa iwal bara waaw nekk sa mborook mbokkum jullit ni mburook soow ni cere ak soow di ànde ni bët bët li ci ñuul ak li ci weex noonu ñu ànde ba mënoo leen a soo wax suukar ni ñu ànde ba mënootoo leen tàqali ñoom noonu lañu àndoon diggante ñi nga xam ne mooy gën yàlla ndax al mu'minuuna matalul mu'miniin digg li nga xam ne mooy misaalam jullit ñi ci seen bëggante seen soppante seen yërëmante mu ngi mel ni benn koor boo xam ne idastaka minhu udwun bu ci benn cër benn membre ci koor bi daallee eh, eh, eh, amee problème nga gis te daal alahu sa'irul jasadi bil bi sahari wal humma li ci ma lay saar saar wax nga gis mu affecté koor bi yëpp yaram bi yëpp loxo bay metti mu laal yaram bi yépp commencé tàng bopp bi metti lépp commencé tàng mu ne julli nag noonu lañ ma ñii ñoo dund ñii noonu lañ ma muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina maahu ashiddaa'u ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum mu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu boroom wax na ko muhammadun rasulullah alayhi wa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm ànd ak moom ñi gëm ànd ak moom ci waa muhaajiruun ak lansaar yi wa man tabi'ahum ñooñu noonu gis nga ñooñu noonu di saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ñu tar lañ alal kuffaar ci kaw yéeféer yi amuñu benn état d'âme ak yéeféer yi surtout yéeféer bu lay xeex waaye nag ruhamaa u baynahum gis nga ni ñu tare ci noonu yàlla yi mais boo leen fekkee ci seen biir mais dañuy nooy yërëmante ba nga naan mais ñii moom ñooy ñii i naa alors que boo ko fekkoon ci yéeféri ci xool toolu xare nga ne kii y'a pas plus guerrier que amul ku ko gën a waaye moo tax njàmbaar kenn du ko won sa bokki jullit nekk ci sa mbokk julli di won sa njàmbaar ak yooyu loolu ça ne sert à bu noon yi taxawoon yaa njëkk a wane ginnaaw sawaay fekk ma kër ga yooyu yow ba yooyu bariwul njariñ di wane sa wextan ci say mbokk julli ça ne moo xam nag am doom ba tànk boo leen ëppale la wala lool nu mu ci man di deme loolu ça ne sert à alors bu yéeféer bi ñëwoon moo xam ku weex la wala lool nga commencé wàcce sa bopp ñàkkal full sa bopp bu newee mbokk jullite mi di jaay pompe di rëy rëylu walla yenn yi du ko def te bu newee ci yéeféer yu weex yi surtout yu weex yi nga gis ñu commencé wàcce seen bopp ñu ko dafa gentil kooku xamul dara huwa kooku kooku kooku mooy ki rëy dëgg-dëgg ñii nag saxaabaa yonent bi alayhi salaam suñu boroom nee na ashiddaa'u dañoo taraalal kuffaari ci yéeféri ruhamaa'u baynahum mais dañoo soppante yërëmante seen bi looloo tax Seydina Mus'ab romb frère bi Abu Aziz ñu ko yeew mu ne ko gin koo yeew hé ansaar yi bi sama mbokk yow mii gina la yeew waa ñi nga jàpp ah ndax yaayam zaatu mataa boroom fric la boroom alal la amaana mu ñëw gis nga bu yégee jàpp nañ ko prisonnier alal ju bari dina ko def ngir racheter ko liberté Abu Aziz nee na fa qultu yaa axi hadi wa wasaatuka bi nee na ma ne ko bon mais yow sama frère yow yow yow yow lii nii nee na mu ne Mus'ab Seydina Mus'ab mais yow mais yow lii ngay lii lii nii ngay conseiller waa yow sama doomu nday ak baay yow lii nga may fe lii ngay conseiller sa kii nii jàpp moo prisonnier amoo dara loo koy wax yow ma gis la xam naa nag bi mu ko gisee pour moom donc danaan ouf de soulagement oh, sama frère Ngom moom dina def daret jii daw ci moom mooy daw ci man xam naa bon il va jouer pour moi quoi gën a kii ngir ñu bon ñu xaw ma sax jéggal wala ñu xaw ma far mu ñëw ne gin koo takk kii yaayam borom alal mu ne ko mais yow mais yow yow yow yow conseil bu mel lii ngay def ci man naan gin maa yeew fa qaala lahu Mus'ab sayna Mus'ab ne ko é eh, radiyallahu anhu innahu axi dunak ne ko xoolal gis nga kii la jàpp moom mooy sama frère mais yow doo sama frère allahu akbar allahu akbar lii mooy uxuwatul islaam lay wax wax waxoon naa la lil uxuwati maanin kathira te bii muy wax moo ëpp doole fopp ndax buur yàllaa ko décréter moo ko dogal ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg-dëgg kepp dong rekk julli ñi ñoom kepp dong kese kepp ñoom rekk ñooy mbokk dëgg-dëgg moo tax mu ne ko hé ngay wax nga naan lii nga may conseil innahu kii la jàpp di lamsaar yii bi man Musabul Makki dëkk Makka axil ansaar yi bii mooy sama frère du naka wëllif la yow mooy neewu ko bokkuñu yaay bokkuñ bàyyi déedéet waxul foofu kii li ëpp solo lay wax muy mbokkoo gi nga xam ne mooy mbokkoo diine kii mooy sama frère wëllif la yow gis nga Seydina Musab li ma wax léegi ba léegi moom mu ne Abu Aziz mu ne wa kuntu fi min al ansaar te man dama ne woon ci benn mbooloo moo xam ne ci waa lansaar yi la xiina aqbalu bi min Badr gin bi nga xam ne ci lañ ma jële fañ ma jële indi ma badrin mu ne ñoom nag fa kaanu dañoo nekkoon ñooñu noon ci lansaar yi yooyu nga xam ne man falaa ne woon ñoom ñoo ma jàppoon prisonnier ci euh, keroog bi ñu ma jëlee Badr mu ne man ci ñoom laa ne woon bi ñu ma jëlee Badrin ca toolu xare ba indi ma biir Medina mu ne fa kaanu ida qaddamu ghadaahum wa ashaahum xassuuni bil xubz allahu akbar mu ne ñoom nag ñooñu mooy samay geôlier geôlier geôlier mooy ñi la jàpp geôlier yi euh, mu ne ñoom ñooñu di waa Ansaar ñooñu ma nekkoon ci ñoom mu ne buñ ma soon indi seen añ yeeg seen reer yi xasuu nii bil xubsi li ci gën baax muy mburu mi moom lañ ma doon jox wa akalu tamra ñoom ñu lekk tàndarma mooy ne xam ne tàndarma xas la def mooy naan dafa ne moom lañ xam moo tax ku amul woon lekk tàndarma moom mooy wane ne waa ji moom dafa ñàkk moom rek lay dundi loolu day wane ne waa ji oh kii moom kërum doxul <laughs> mu ngi mel ni ñu ne dëkk bi ceebu fasa fi am mooy ceeb bi bari tànn yooyu te moo gën a yomb moom lañuy bay moom lañu gën a moo gën a yomb ku amul sax ci ngay jàpp ñoom ñu nangu lekk ceeb boobu noonu ne ñun boobu lañuy lekk liñ naan ceebu fas ñoom ñu lekk boobu léegi nag soos yeeg ganaar yee ñu ñoñ yi ñu jox ko prisonnier yi allahu akbar xoolal ma loolu ayu aalamin hada ayu aalamin hada lii mooy doon ban moon loolu masula exister ba nii may waxe exister lurul ci ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ku topp seen tànk mooy yor say prisonniers yow li nga leen di jox ñu koy lekk moo gën a neex yéen li ngeen di lekk oh, waaye dañ naan hé yi seen fii moom baax na ba gaa yi dañuy fay le tout ngir gën a naqaral prison bi ndax dañ naan sinon prison bi day mel otel waxuñu prison bi euh, euh, président yi non mooy ne yow xooleel bañ tooñ la walla ndax prison moom du du dangaa tooñ rek a tax bari na ñoo xam ne ñoom dañ dara lañ deful kii tuuma lañ tëdd prison tax amuñu dossier rawatina suñu dëkk yi ñu dugal la dungu siin rëbës ba léegi amoo dossier yow kenn étudier wu ay ata kenn xamul ne existe na te kat dañ laa tooñ wala sax nga tooñ mais am nga droit yu juger la xanaa yow xalaat nga ñooñu noonu ñu leen di jox lekk boo xam ne moo gën a neex lekk yi ministre yi lekk loolu xalaat nga ko yow waxuma la ñi ci prison bi ñi ci biti sax dañ koo mën a ñii nag mu ne moom Abu Aziz ibnu Umayr mu ne ñoom bu ñu masoon a indi li nga xam ne mooy seen reer seen añ yeeg seen reer yi mburu mi pain bi nga xam ne moom lañ defar mu tàng jër te baax yooyu la jël te pain mooy du pain rek lañ lay jox pain day ànd ak la muy àndal ñu jox ko yooyu lañ ko doon jox kantaa ñoom nag wa akalu tamra ñu jàpp ci tàndarma ji nga xam ne moom moom moom la xam moom moom la ñépp xam ñi gën ñàkk sax moom lañuy lekk mu ne li wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama iyaahum bina mu ne nag boo gisee ñoom ñu doon def noonu di jël li gën baax ci seen plat yi mooy jour bu ne noonu la woon moo tax waa Màkka comme que ñoom loolu lañ xamoon mooy ne lekk gi ñu xamoon di lekku boos ak bu neex moom lañ leen doon jox ñoom prisonniers ñoom ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy pourtant léegi la yi xam nga ne wute na ak Guantanamo de léegi la dégra yooyu mooy moo tax suñu prison prison yi ñuy wax ñii naan poussé pour euh, kiiwaat nit moo tax nit dafay dem gina bu la yàlla dimbaliwul dangay dem gina yàqu yow sa condition humaine la gaa yi njëkk yàq doo dara di xëy di compter dara amul benn valeur buñ la jox xam nga ne loolu loolu yeew la jéng la ngay gii di def noonu façon lekk yu naqar yi nga xam ne moom la gaa yi lekk waaye nag saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy lislaam lii mooy lislaam waaye imagine léegi gaa yi wax di wax naan dañuy kiiwee pour l'islam mais nañu nanguwaat dellu ci njàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow bu dee ne ay prisonniers yoo xam ne ay yéefar la yu la doon xeex réellement ngay jël yow li gën jox leen ko lekk yi gën lekk yi nga xamante ne ñooy bu doon dañuy jël ceeb yi jox leen jàpp ci maccaat yeeg yax yi bu doon tey dañ naan jàpp ci réewu wolof jël ceebu jën yi nga xam ne dañ leen a roof ak yooyu lañ leen di jox ñun ñu jàpp ci sombi gi kooko wax mu ne waaye ñuy wax ak prisonnier waay waay yooyu yéen da feebar wala la yéen ñii kay ñii kay newuñ prison ñii hôtel cinq étoiles lañ ne mu ne nag li taxoon ñu doon def lii li wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama iyaahum bina ndax ndénkaane gi yonent bi sa salaatu wasalaam daldi doon leen dénk ci ñu ne istawsu bil usaara xayra maa ngi leen di dénk ci prisonniers yi yiiw moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii bu dee prisonniers yoo xam ne ñoom amuñu benn maqaama amuñu dara au contraire dañ doon xeex sax yorenti bari saab-saab doon xeex borom bi subhaanahu wa taala ñooñ la defal lii di traité yi lan ngay xalaat ak ñi nga xamante ni ay jullit lañu lan ngay xalaat ci ñooñu ci ñooñu kon mu ne looloo taxoon li leen yonent bi alayhi salaam dénkaane woon ci ñoom mu ne ba léegoom abu aziz di frère seydina musab ibn umayr radiyallahu anhu mu ne maa taqaw fii yadi rajulin minhum kisratu xubzin illaa illaa nafaxanii biha mu ne amul kenn ci ñoom ci ñooñu ma newoon ñi ma jàppoon prisonnier ba ma nee Medina kenn koo xam ne dogu mburu dina nekk dina ko am nekk ci loxoom lu dul man la koy jox ku ci am li gën neex ci li mën a lekk ñëw fekk ma fi ma nekk ñu daal di ma koy jox xaala nee na nag man Abu Aziz nag affaire bi daal di may gêner fa astahyi ma daal dina grousse nag ci mbir mi quoi xoolal loolu rek subhaanallah Allah waay waay lislaam ak neex waay moo tax kàcckat yu mag yi bu ñëwee di dawloo nit ñi sharia subhaanallah humul dajjaaluuna al kazzaabuuna al affaakuun lii mooy les valeurs de l'islam lii lii la ko yonent bi alayhi moo tax xam damaa xàllaa ku tëb nax na lu ñu wax ñu gëm ces orientalistes nga xam ne kàcckat yi ndax lu ñu wax tubaab yu bari yi ñuy wax yéeféer yi ñuy wax ci ñoom lañ koy jële maaxàllaa jànguñu yonent dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba xam ne ñun yooyu kenn duñu fontoo di ñu wax yenn yi di ñu gëmloo yenn kene way convention xawma de lan des nations unies sur les prisonniers moo tax prisonniers yi ñoom kan yow xoola prisonniers yi promiscuité gu bon ngi ñëwee ci prison occidentale ñun moom suñu dëkk moom dama leen a teg fële ndax ñun moom duñoo dara moom ñun moom mooy nit ci boppam lañ dul jox gëdd ndax nit la déedéet dañuy jox nit gëdd nit ndax fi mu bokk ak daraja ji mu yor ñun noonu la ñuy mais ñi nga xam ne ñooy woote les droits de ci boppam demal seeni prison nga xool c'est des prisons dégradantes yoo xam ne day wàcce di rabaisser nit ki waaye ñun nag bu ñëwee di ñu gëm yoo yenn yi que ne fii la mooy ne ñun dañoo xamul l'histoire yonent bi alayhi salaatu wassalaam prisonnier bi ci boppam moom lañuy ñuy defal teraanga di ko defal teraanga ba nee na man mu mujj rus mu rus na non ce nag moom mel ni gan gu dem foo fu ñuy berndeel kër koo xam ne ba nga ko gëjee gis mu kontaan ren xar defal la lépp ay ganaar di la berndeel ba nga mujj looloo daal prisonniers yi nee na man Abu Aziz fa astahi non buñ ma joxee nag même xeebuñu dara lu neex lu ñu yor lu mu ndaw ndaw ku yor sa mburu mu ñu sandwich bu doon tay ak yooyu lu mu ndaw ndaw danga naan xaaral ma dem ci Abu Aziz suñu prisonnier bi jox ko nee na fa astahi après nag affaire bi nag ma daal di rus quoi fa arduha ala ahadihim ma jël mbir mi daal di koy delloo soo ama delloo ko ki ma ko jox wala ma bàyyi ba keneen ñëw ma daal di koy joxaat waaye nee na fa yarudduha alayya maa yamassuha waaye waxuma la ki ma ko jox de mais bu ma ko téyee xam naa ne bu ma ko joxee day bañ dama koy téye ba keneen ñëw ma daal di koy jox na ko jëlal li mais kenn du ko laal dañuy bañ kenn nanguwulan jëlaat mbir mi allahu akbar allahu akbar lii moo doon condition prisonniers yi biir madinatul munawwar prisonniers màkk yi nii lañ doon dunde biir Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam waa gaay gaay gaay lii lii lii lii lii li ci metti lii lii condition yi fan nga ko mës a gis masoo ko gis masoo ko dégg lu dul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ku mu yar allahu akbar allahumma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon nii lañ doon dunde léegi pour def taxriiju xadiis bi imaam at-Tabaraani daal dina koy solo ci as-Saxiir mooy Mu'jam as-Saxiir waaye tamit solo na ko ci alkabir yi almu'jamul kabir jële ko ci xadiisu abi aziz ibn umayr boroom majma'u zawaid rahmatullah aley di imaam alhaythami rahmatullah aley nee na wa isnaaduhu xasan sanadam sanad la boo xam ne bu xasan la mooy ne imaam at-Tabaraani da koo soloo boo gisee riwaaye imaam ibn Isxaaq bi mooy ne xam nga àggul ndax benn sëriñam rek la wax mu nekk ne yonent bi alayhi waaye imaam at-Tabaraani ci al-Kabiir ak as-Saxiir soloo na ko te boroom Najwa nee na sanadam bu xasan la kon loolu mooy condition yi nga xam ne noonu le prisonnier yi doon nekk Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam léegi nag di ñu gisee loolu kon prisonniers yi yóbbu nañ leen ci biir dëkk bi tasaare leen ci biir saxaaba yi ñuy dund dund gu ndaataa tëllëxe gu neex boo xam ne prisonnier masu koo dund loolu moom mën nga koo wat prisonnier masu koo dund xam nga ne moos ñii bu doon tay ñii ñii lépp lañ leen di defal ay tablette ak lu ne lañ leen di jox kon <laughs> à condition bu bañ causer problème <laughs> allahu akbar kon loolu fa la yem tey jataay bii di ñëw insha allah ñu daldi nag ñëw nag prisonnier yooyu gis nañ ci Abu Aziz nii ñeneen ñi ak lan mooy nan la fa deme ak waa Quraysh naka lañ ñëwee ngir jëlsi racheter seeni euh,